Muhammad ibn Isaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhima mu ne fa lamma daxala ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dhul qa'dati dañuy wax dhul qa'da dañuy wax dhul qa'da tajahaza lil hajj wa amara naasa bil jihaaz wa amara naasa bil jihaaz la al imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne fa lamma daxala ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam dul qa'da mu ne bi nga xamante ne nii ci la weeru dul qa'da dugg ci ci atum fukkeelu at mi waaw at mi nii di dixième année bi ci lañ ne muy l'an dix de l'hégire muy fukkeelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam mu ne bi nga xamante ne ci la zul xij zul qa'da dugge te zul qa'da mooy onzième mois ndax après <coughs> weeru dul qaada li ci tegu mooy shahru dul xijja mu ne moom al imaamu ibn isxaaq fa lamma daxala ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dul qaadati tajahhaza lil xajj mu ne bi nga xamante ne nii ci la dul xijja dugg dul qaada dul qaada pourquoi maanaam dul xijja wala dul qaadati mu ne tajahaza lil xaj ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waajale ngir aj gi ngir nag aji makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ndax aj gi weesu muy la neuf moo doon xajjatu siddiqi waaye la dix mooy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam la neuf ci juróom-ñeenteelu at mi seydina siddiq la yonent bi alayhi salaatu wassalaam yebaloon mu baliser le terrain wu Makka comme ni ko waxoon ci jotaay biy weesu ndax kaanat al arabu ay ba'd al yaxujjuuna uryaana wa yaquuluuna kalimaat laa turdi rabba azza wa jal fa nahaa an zaalika rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wa amara Ali ibn Abi Taalib bi fawaatixi suurati ali imran euh, fawaatixi suurati bara ay suurati tawba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam la neuf boobu dafa yónni seydna siddiq mu dem aji waaye mu boole seydna <coughs> ali ibn abi taalib radiyallahu anhu ngir mu dem ci waa quraysh <coughs> ku ne ñu wax ña amoon accord ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba accord ba jeex ilaa iddat ilaa ñi amul woon nag jeex na te wa an laa yatoofanna ba'da al-aami uryaana à partir de tey kenn dootu fi def dootu na fi dungu def yaramu neen naan dangay aj c'est fini ci la demee moom Seydina Siddiq Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu ngir leeral loolu le <coughs> bi loolu xewee dixième année bi nag yonent mi alayhi salaatu leer na ko ne waa Makka moom léegi mën na faa dem aji parce que ñee moom lañ doon aje gisoon nga ci jotaay bii weesu ñu doon wax ne c'est que jamono yooyu yonent bi alayhi salaatu xam nañ ne waa Quraysh bi mu nee Quraysh waa Quraysh yoroon mbir yi waaw kantaa nit ñi nañ koy defe baaxul man lool duma teree jaamu yàlla <coughs> waaw ndax sikk newul ne waa Quraysh niñ doon aje baaxul mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam bam ne Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu sharafa zaadaha allahu sharafa teewu ko woon moom doon dem di aji mais moom leer nañu ne doon woon def ni ñoom te loolu la Seydina Jubayr ibn Mut'im ibn Adiy radiyallahu anhu doon wax ci jotaay bii weesu ne gis na yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu taxaw Arafa te ñoom doonuñ fa woon taxaw ñoom ahlul harami ahlul harami di waa Quraysh <coughs> bañ naan moom xanaa bokkul ci ñun mooy kon leer nañu ne dérapage yi ñu doon def doonuñu koon def loolu it dañ ciy xame ne mbir mu baax bu ñu koy def am ñoo xam ne nag dañoo dem ba yàq nañ ko doon defee man du ma ne damay batoog déedéet damay soppi mbir mi delloo ko caram meloon waaw yonent bi alayhi salaam bu dee yow manoo ah mooy en tout cas boo koy defit bul def ni ñoom parce que xam nga ne ñoom li ñuy def baaxul waaye nag du tamit am xel nga ne damay bàyyi lépp mu daanu déedéet damay bàyyi lépp mu daanu parce que gars yi nañ koy defee baaxul mooy yow defal en nga bañ a bokk ci seen ndaje yi rek alaa azimu laylal wilaadati xisbatan idaa lam takun naxwal xaraami udulu loolu la ah, Seydil Xaaji Maalik alayhi ridwaanul maaliki di wax alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen azimu màggal leen laylal wilaadati mooy guddi juddu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam <coughs> mooy gàmmu lay wax foofu waaye à condition bu dee ne moom jengul jëm ci lu xaram waaw loolu mooy condition bi man nag bu dee gaay niñ koy defee baaxul <coughs> man duma fa nekk de <coughs> waaw duma ànd ak ñoom ca sikk newul ne loolu moom ñaari jullit tooguñ di ci di ci nattable que ne yonent mi alayhi salaam ña doon def yaramu neen ca waa Quraysh ak ña ko doon def ci arab yi yonent mi alayhi salaam doon loon jege ñooñu doon loon jege foofu yëpp loolu moom ñaari jullit yu xellu tooguñ di ci di ci di ci discuter waaw mais teewu ko woon di aj quand waaw mooy man yenn yi daal <coughs> def ko mbooloo dafa baax. waaw léegi nag bu dee nag mbooloo mi obstacle la man ma bàyyi ko di ko defal sama bopp c'est tout à fait xam nga gaa yi ay gàmmu gaa yoo xam ne dañuy gàmmu mais yow bu dee gaa yi ni ñu koy defee baaxul mais du la tee yow sa kër boo fa nee nga gàmmu mooy lan nekk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bu dee ne yow ci nga ma sa nekk mais sa bés yëpp gàmmu la woon moom lañ doon wax keroog. ne ñun moom kenn duñu jàngal gàmmu parce que dund yonent bi alayhi salaam lañuy jàng xaaruñu rabiul awwal xaaruñu leneen ñu ngi ci suñu bés yépp nekk ay gàmmu yal na ko buur yàlla nangu léegi nag bu dee gaay ay dérapage li Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu doon wax naan ah budul loolu mais boo ñëwee ba gis loolu nga ba te yow nga fexe ko reformuler neneen nam meloon ca dëgg-dëgg ndax bu dee lu baax lu ne gaa yi ñëw ba yàq ko rek nga ne nañ ba bu boobaa yi ngay bàyyi ci lu baax day bari waaw <coughs> déedéet dangeen koy tegaat ci yoon dangeen koy tegaat ci yoon delloo ko ci li nga xamante ne nii <coughs> mooy li neex borom bi subhaanahu wa taala lool la waaw fàttali dund yonent bi alayhi salaam kan mooy taxaw ne dafa xaram waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana kan moo mën a taxaw ci kaw suuf ne loolu dafa xaram <coughs> waxtaane alquran waxtaane loolu yonent bi alayhi salaam alquran ji mu ci indi kan moo mën a taxaw ne dafa xaram mais comme que ñi koy def ñu bari léegi suñu jamono dañuy déraper waaw <coughs> fi gën a siiw fooy dégg ci réew yi fañ ko doon defe ñu gën ko faa xame fa la dérapage yi ëpp loolu man bu dee man dama fa dul dem c'est ça mais nag du ma tee man sama kër bu dee am na loo xam ne naroon naa ko ma def ko waaw bu ma amee ñu ma dajale ñu waxtaan ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci loolu ma dajale leen ñu toog wax te yàlla kese tax waaw tudd ñu fa tudd kenn ku dul moom ni nga xam ne moom moom moom lañ ne moom lañ dajaloo moo tax ñu dajaloo lool la lool la kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam neewul ne waa Quraysh ñii moom la Imaam Ibnul Qayyim doon wax rahmatullah alayhi bi muy wax ci Zaadul Ma'aad naan yonent bi alayhi salaatu salaam dafa newoon biir Makka tafala akbarul euh, munkaraat yi doon xew te mu nga fa woon waaw gaa yi Makka. bu gaay bu kenn foog ne Makka zaada Allahu tashrifan wa takriman ba fa yonent ma lay sa sam doon woote yépp a selloon de Makka dafa amoon ay taverne xam nga taverne mooy fu ñuy jaay sàngara sàngara si da saa coulé à flot ñoom Abu Jahlin xam nga ni mu demee woon ay affaire euh, nañu marié yooyu amoon na mais ñu bari dañ doon tëdd jigéen ñi ci zéro ci ni mu ngay kii gaa euh, euh, maison close yi mais da doon am gaa yi di tëdd ñi léeg-léeg sax mu jarul maison close gisoon nañ ko te nisaa un xawla rasul alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhunna ba sayyidatu Aïsha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anhuma doon wax façon mariage yi amoon naan am na ci boo xam ne ku nekk day ñëw di tëdd ndaw si léegi bu amee doom bu dajale ñoom ñépp ña fa jaar ñépp xool ki mu ci gën a niroo wala ku ko neex mu ne yow mii yaay baayam te du nangoo bañ loolu loolu bi muy xew Makka la doon xew te yonent bi sallallahu alayhi wa nga fa woon ah mais ni gën a garaaw muy shirk billah fa la doon xewe ñuy kaaba gii nga xam ne buur yàlla daf koo taxawal ngir ñu taxawal fi diineem kalimatu laa ilaha illa allah ah fa lañu doon mooy def fa ay yàlla yu bari ay xërëm yonent bi alei satu salaam teewu ko woon bu doon julli day ñëw ba foofu julli waaw <laughs> ñu xamaale ci de passage que ne ñu xamaale ci de passage que ne jullee foo xam ne dafa am xërëm tekkiwul ne sa julli baaxul parce que bu doon lool la kon lan nga bëgg a wax yonent bi alayhi salaatu salaam Makka gi mu doon julli Makka ñaata Kaaba gi ñaata xërëm lañ defoon ci biir ak ñaata xërëm lañ defoon ci kaw ak yi ko wëroon ah te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon julli Mawlana ibn Abba Mas'ud haditham bi ne saxiixayni bi mu naan keroog dafa mer yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne ci lay julli ki waa Quraysh ne fële naan mais kan mooy dem jël seméritum baay waa diw ya ñëw sotti ko ci mooy mbaam moo xam ne wala gëléem goo xam ne faatu na ba mbàq gi bañ sànni ko mbàq gi xeeñ xunn kon moo koy jëli ñëw fekk ko fi mu sujjóot nus mu xëpp ko mu fan bansage ashxanaas ki gën a yées ci ni ñu jóg muy Uqba ibn Abi Mu'ayt muy Uqba ibn Abi Mu'ayt mooy ki gën yées ci ñoom daal di jóg ñëw ah, sotti ko yonent bi aleyhi salaam te la jóge woon naan allahumma aleyka bi quraysh sayyidatu Fatima ñëw dindi ko ak yooyu mooy loolu foofu la doon xewee tëf dafa doon julli est-ce que daa tax ñu ne jullee baaxul kan moo wax lool loolu dañ ciy xame ne kon jullee fu xërëm ne tekkiwul ne yow sa julli baaxul kon nag bu ñu waxee lool mooy foo statut nekk nit julli fa mais mooy na fexe la tuuba bu mu féeteek moom bu dee man na ko ba ñu féete te tamit leer na ñu moom jubluwu ci faalewu ko moom taxu koo jóg waaye man du ma nekk ci foo xam ne fii la mu amul statut julli jot fii laa mën a jullee may julli ma ne du ma julli parce que statut moo nekk ci biir kii bi bañ a julli xanaa kon yonent bi alayhi salaatu salaam bañoon a julli bi mu nee Makka wala boog bu doon da doon jóge këram ñëw ba ci kaaba gi di julli te kaaba gi ñoomin Hubal ñoom Manaat ak Isaafa ki Naa'ila ñoo fa newoon haadihil aliha al baatila les faux yooyu ñoo fa newoon <coughs> kon nag affaire yi loolu la <coughs> waaw gaa yi moom ndax bu doon loolu rek lu lu baax gars yi di ko jege di commencer yàq nga ne naa ba mais Iblis kon yi baax yépp la naan caaxaan katam yi songu leen yu baax yi waaw waaye du ñu ñàkk fulla ba ah di mujjaa malaaka raggalante gannaaw ba la taxoon ñu sosoon ko la taxoon ñu koy def muy jaamu yàlla bu ñëwee esprit ba bu deñee ñu taxaw ne lii moom nekkatu fi te nag bu boobaa yow bul am. bul am benn consideration booy am naan c'est c'est bu ma demul bu ma demul gars yi niñ koy gise day ñaaw eh, mbamb ngi dinañ ma laaj lu tax te bu boobaa ña aw ba fitu wax leen lan moo tax mënatumaa ñëw yooyu nag boroom xam-xam day am fit nit ku xam dangay am fit te yooyu doo ko sax faale <clears throat> parce que yow idil murido la yuridu abadan ghayra rida rahmani haythu qasada mooy li Sëriñ Tuubaa wax radiyallahu anhu idil muridu ndax ki namm jëm ci borom bi te mooy ñépp taalibe bi sëriñ bi ñoom ñépp foofu ñoom ñépp ci bokk mooy ku namm jëm ci borom bi subhaanahu wa taala laa yuriidu abadan moom du soxla mukk ba faw dara xayra lu dul lii kese la soxla riida rahmaani ngërëmul borom bi nga xam ne subhaanahu wa taala moo fees dell ak yërmande xaytu xaasada fu mu mën a jublu nag gërëmu borom bi subhaanahu wa lay ut léegi loolu mooy lan mooy bu ko gërëm bi ngërëmu borom bi subhaanahu wa taala daqoo mais mu jóge fa lu mu fay defati waaw moom kay bo lii wa taxoon ne fi sa raison d'être amatu fi mais bul ne rek naa feesal mbooloo yi wala mënatuma koo ba cérémonie boo xam ne tous les ans lay am ma bokkoon ci ñu ciy nekk ma dem ba gis ne affaire bi dérive am na ci nga def lu ne da ngay jéem tamit fexe bu dee yow man nga ndax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi mooy ay degré la bu dee man sama loxo laa ko ma ne ma nekkub xalif général wala boo xam ne maay xalifa sama kër mbir ya nar a dama naan ma hee eh, man la ñuy déglu il fi ma wax mais bu fi amatee dootu fi am mbir yi dootul am bu boobaa bu yaboo yépp ne ñu wax parce que ñooñu xawlu juhaal waxuñu xamul lañu nga ne bu amatee mbir mi dootul amati feneen ngeen koy defe mais du nekk fii mu leer naññ waaw ni sinon booy gis nga fulla boo ko amul ci sa jaamu yàlla gaa yi dañ lay balaye caaxaan bu ne dinañ fexe yow surtout bu ñu xamee new doo wax dara caaxaan bu nañu ñu njàmbaas ko ci nga nopp te booy faatu gaa yi dëggal mais parce que sëriñ diwa ngi doon fekk mbir waxul woon dara waaw moo tax loolu moo tax bari na jotaay yoo xam ne ñenn ñi dem fa day xaraam ci ñoom alors que ñenn ñi ñu ñoo xam bu ñu fa demee dara du leen ci fekk am na ci ñoom ñoo xam ne ñi xam seenu bu ñu fa demee day am ci ñoom dafa xaram ñoom ñu dem fa waaw parce que bu dee xam nga buur yàlla may na la xam-xam yenn ya fay xew manoo ko tere te manoo ci dara amoo droit dem fa waaw amoo droit dem fa ndax yow gars yi dañ leen di may ñuy légitimer lu xaram parce que dañ naan oustaz diwa nga fa woon waaw le fait nag mu woon fa loolu day wane ne mbir mi baax na alors que loolu du dëgg loolu wanewul fenn ne mbir mi baax na ah? waaw wul benn yoon ni mbir mi baax na kon nag yonent bi alayhi salaam gis nga aj ji ni mu doon def nan la doon def da doon commencer di ko soppi même bam nee Quraysh gaay bi aje nu leen neexe mu yor risaala bi bu demoon da nga doonu loon premièrement gis nañ doonu loon aje comme ñoom ñoom yi ñu doon bañal seen bopp tamu mu bokk ci ak gi da ko doon def un deuxièmement da doon wër nit ñi di leen woo ci diine te woote googu moom xaaru ci ansaar yi mooy du trois ans yi mujjee wax de masula deñ yonent bi alei saatu salaam di woo waa Quraysh waa Quraysh bañ mais foire yi da ko doon exploiter te foire yu rëy yi ci période aj gi la doon am muy dem di leen woo ci diine te bu ñu duggee ci diine wéetal yàlla mooy bu ñu ñëwee dootuñ ajeeti comme ni ñuy ajeeti dinañ fexe aj li nga xamante ne mooy aj gu jaar yoon gis nga muy transformer mbir mi ci biir waaw te bi mu ba yor affaire yi nekk Medina yor pouvoir dafa ñëw instaurer loolu mag waaw mais doo toog rek démissionner gedd bàyyi déedéet sinon kon yu baax yu bari dañ koy bàyyi kon nag al imaamu ibnu Isxaaq ibnu Yasaar kon yonent bi alayhi salaam ginnaaw bi ñu baliser le terrain Makka ci l'an neuf ci ndigal gu mu yónnoon Seydina Siddiq mu jiite ko yónni waaye Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ah mu dem yónni waaye Seydina Ali suuratu Baraa mu leer ne kuffaar yi kon yéen at mii mooy seen dernier at mooy seen dernier at mu ngeen di aje fii nii ak nii ngeen di aje yaramu neen ak yooyu tey la mujj tey la mujj kon nag ñu xam ne at mi ci tegu nag ba lépp leeree muy l'an diis bi nga xam ne ci la weeru Dhul Qa'da muy weer wi nga xamante ne nii moo jiitu weeru ajji juste avant ajji bi mu duggee ci la waajam ci la ne fa lamma daxala ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dhul hijjati dhul qa'dati tajahhaza lil hajj tajahhaza lil hajj ci la yonent bi alayhi salaatu salaam bi dhul qa'da duggee ci la waajal ci la waajal aj ci la waajal aj moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa amara an-naasa bil jahaazi la mu digal nit ñi ngir ñu waajal préparer ngir ànd ak moom aj loo